fa qaala yonent mi alei salaatu salaam ne maada allah an yataxaddasa annaasu anni aqtulu asxaabi inna haadaa wa asxaabahu yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajirahum yamruquuna minhaa kamaa yamruqu ssahmu min arramiya Allah yeneen tubaab yi sax xam ne Seydina Omar maadallah maadallah yal nañu yàlla musal ci li nga bëgg a def mooy ci rey waa ji maadallah ñu ngi daw ci buur yàlla di làqu ba yàlla na bu lool am Allahu akbar Allahu akbar maadallah ndax lan yeneen tubaab yi sax comme li ñu bi paas sa waaye da ko mérité de. mu ne maada allah an yataxaddasa annaasu anni aqtulu asxaabi waaw mu ne parce bëgguma nit ñi di wax naan ah seydinaa muhammad de sallallahu day faat saxaabaan yi waaw <laughs> mooy mushrikuuna yi xam nga lool moom bu amee léegi mooy nekk scandale lañ koy def scandale te ñoom ci seen bopp seen démocratie yeeg seen caaxaan yi nekke ak yi nga xam ne mooy seen réseau yi mooy temps Kisra ak ñooñu seen yooyu ñoom yooyu ñu nekk woon ci boppam ñaata yoon lañ doon faati nit mais kenn lu toog di di di di di kii parce que dañ leen a parce que euh, ñoom euh, dañoo faat ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy seeni mbokk déedéet wala daa am ku ñu faat duñu duñ leen ko duñ leen ko wax de waaye nag bu dee yonent bi aleyhi salaatu salaam xam na ne gaa yi siibul lañu mu ne ko man bëgguma mushrikuuna yi mooy naas yi mooy nit ñi mooy noonu lislaam yépp lii la yàkkamti nañu gis loo xam ne lañuy ne moom lañuy jàpp nii voilà vous voyez qu'est-ce que on vous disait c'est des fanatiques alhamdulillah c'est des yi gis nga nii la ñu ngi nii ils exécutent ils exécutent leur leur leur citoyen ñii xam nga ne baaxuñ ci seen bopp baaxuñ ci ñoom gis nga gars yi c'est extrémistes yoo xamante ne ñuy nii waaw yonent ma lay saar nag moo tax loolu dafa am solo waaw kii nii mérité na ñu faat ko mais nee na du ñu ko faat pourquoi parce que image image dafa am solo image dafa am solo du mooy lépp solo de mais nag am na solo du mooy li ëpp solo waaye am na solo voilà parce que mooy image bi nga xam ne moom la l'islam di véhiculer yooyu yëpp yonent mi alei satu salaam da seet am na ñoo xam ne mérité ñu fàatle kii nii mérité mais mu ne déedéet lu tax maadallah yal nañu ma buur yàlla maa ngi làqu ci borom bi subhaanahu wa taala an yataxaddasa annaasu anni aqtulu asxaabi bëggumaa may nit ñi aw way wu bon wu ñuy wëy wu ñuy wëyal naan man gis ngeen de ray na Zul Xuwaysira te pourtant gëmoon na ko kon yéen ñi ci des naan yéen dangeen di waaj dugg ci lislaam xamu ngeen ci li ngeen di dugg xamu ngeen ci li ngeen di dugg ki ngeen nar a topp nii laa day rey ay ay ay ànd waaw day rey ay ànd kon nag il faut faire très attention bu ko defee gars yi def benn campagne médiatique boo xamante ne nii pas possible lay doon doo gis da dara xewee surtout ñun moom bu dee suñu Sénégal yi waxuñ ñu parce que ñun moom doxaluñu daraay l'islam moo tax gars yi ñun dara mais réew yi nga xam ne ñoo doxal l'islam gars yi dañ leen di surveiller à la loupe waaw ñi nga xam ne. lu dee dee ah wolof moom fee toog naan ah sharia Arabie saoudite bi dum sharia yow moom amoo loo wax quoi ñun moom wax dëgg yàlla amuñ lu ñu wax ay gars yi seen sharia bi te kaay ay rumeur la ñuy wax yoo xam ne ku leen ci ne woon indi leen ci preuve amuñu ko wal iyaazu billah xamuñ ne loolu buur yàlla dina leen ko laaj loolu ñuy wax naan ah Arabie saoudite seen sharia bi daa kii bu dee gars yi étranger yi rekk lañuy teg pen yi waaw fii mu ne kilifa yi doo saoudien bu ñu condamné à mort daanaka doo ko gis lu dul xanaa opposant boo xam ne gars yi bëgguñu ko waaye dara duñ leen def dara surtout famille royale bi mais kii wax loolu kan moo wallahi boo ko ne indil preuve amu ko amu ko léegi moom mu ngi tooñ ñoo xamante ne nii moom amul pour l'instant en tout cas chance pour gis leen ngir jéggalu leen daanaka amu ko daanaka amu ko te du ñooñu rek la koy wax de xoolal ñu koy wax ci àddina bi yëpp ku nekk mu tooñ ak làmmiñam tëj ay julleem te ay julleem dañoo doy war ay kooram wax noppi tudd yàlla daanaka du tudd yàlla lu lu néew kooku talul boppam defar xool jikkoy xolam yu bon yi mu yor yi nga xam ne yu ñaaw nga xam ne iñaanante bi bi xew ñu xam ko ak tamit ñàkk soppante bi ak fanatisme gi ñu nekk ak parparloo gi ñàkk xam ñàkk jàng yooyu yëpp talu yow loolu doyu la woon doyu la woon mission nga def loolu fexe génn ci ñëkk ñëkk yi nekk sa xol bi nga amal nit ñi ak sa sa lor bi ngay lor nit ñi loolu doyu la programme fexe defar sa bopp fexe fexe xool nan la li li li yonent ma la saa saa jàngale nga tënku ci loolu doyu la nga nekk fi di wax di di véhiculer ay rumeur yoo xamante ne nii amoo ci benn preuve qul haatu burhanakum in kuntum saadiqin indi leen seeni preuve koo ci wax indi preuve am ñuy wax loolu lépp amuñ preuve te ñun même bu doon sax bu ñu nattable woon tal que noonu la demee mooy ñun moom amuñu lu ñu wax ñun en tant que sénégalais on n'a rien à dire aux comme ñooñu ay même ñeneen ñi ay gars yi xam nga ne lii seen charia bi yow yow yow defoo yow moom baax na bañ na ne duggal ci géejug charia danga ne man moom waxuma la géej gi mais tafes ga sax duma fa taxaw ñi nga xam ne ñoo dem tooyal ci seeni tànk minimum commencé di dugg nga naan gars yi seen dugg bi woo non ñii seen dugg caay caay bi xam nga ne dugg bi. walla yaasu billah yow nan nga ko mën a waxe nekk ca jéeri ja kaay dugg ci géejug sare yaa nga bañ ne tafes ga du ma fi taxaw ña dem di taxaw ca tafes ga di dugal seeni tànk nga leen di ŋàññ mais ñun est-ce que seetaan nañ suñu bopp est-ce que seetaan nañ une minute suñu bopp est suñu bopp quand moo tax gars yi tentamaar gi yenu bu mooy gis nga réew yooyu dañ leen di seet à la loupe waaw lu xew gaa yi pomper ko voilà États-Unis ñaata nit lañ fay exécuter ñaata nit chaise électrique est-ce que gis ngay association di génn ci mbedd yi di protester lu nekk nga dégg waa ONU di wax ñii ku nekk di wax dégg nga mais buñ ne kenn lañuy exécuter lañuy teg daan euh, euh, euh, Arabie saoudite wala réewum jullit muy appliquer charia nga gis association yeeg ate yeeg ñoom moom grawul sax ndax noonu lañ mel quoi xaaruñu ci ñoom lu dul loolu mais munaafiquunal kibaar yi nekk ni ay jullit lañu yor ay tur yu rafet ci jullit ñi di mbubboo naan ay lu nekk lañ ñooy ngay gis ca kaw ñooy gën a yuuxu ñépp naan contre loolu contre la barbarie wal iyaadu billah mais nag mu am benn affaire bu am solo <laughs> le fait lii nii xaqu yonent bi alayhi salaatu salaam la loo xam ne moom moo délaissé ne garaawul mais moos xam nga ne kenn du ne ah fii nii am na koo xam ne dafa sàcc ba preuve leer ñu war a dagg loxoom gars yi ñu ne duñ dagg loxoom parce que dañuy image bi la bañ a yàq ci nit ñi déedéet du loolu ah. mais bu boobaa. nee nañ wax lu leen neex lii àqu yonent bi alayhi salaam ci bopp moom wax moom moo ne atte bi moom leer na Seydina Omar xam na atte bi te wax na ko mais comme que moom mooy ash-shari' mooy tëral loi yi moom la ñuy laaj est-ce qu'on va exécuter la sentence wala déet mu ne déet waaw mu ne déet déedéet ma'aadallah an yatahaddatha an-naas anni aqtulu ashaabi mooy maa ngi muslu ci yàlla pas ci nga mooy conséquence boo ko faatee yàlla na ma yàlla musal ci loolu mu nar am mooy nit ñi di nettali naan man damay faat samay saxaaba loolu day wan ne boo nekkee ci lu baax tamit des fois di sóoraale mushrikuuna yëg sa noon yi baax na waaw waaw ndax sinon yonent bi alei sat salaam du ne ma'adallah an yataxaddasa an-naasu anni aqtul ashaabi mu ne ko inna hada mu ne ko gis nga waaj yaa Umar gis nga waaj wa ashaabahu ak ñi nga xam ne ñooy ñooy ay àndandoowam ay partisan wam comme ñu waxoon ci nettali imaam ibn Isxaaq bële bu Seydina Abdullah ibn Amr inna lahu shi'a sayakuunu innahu fa innahu sayakuunu lahu shi'atun yata'ammaquuna fi diin dinañ am ay kuréel yoo xamante ne nii ay partisan wam lañuy doon waaw mu ne ko nag yaa mu ne ko gis nga gaay yi inna hada wa asxaabahu waaj ay ànd ndoowam ñi mel ni ñoom ñi mel ni moom yaqra'uuna al quraan dañuy jàng al quraan waaw waaye laa yujaawizu xanaajirahum mais gis nga alxuraan yoon ñuy jàng seen put yi du ko dépassé waaw genn pay duñu ko ci am Allahu mooy seen put yi du ko dépassé mooy ne mbir mi njàng mi ci seen làmmiñ yi la yem ci seen làmmiñ yi la waaye seeni jëf sori li nga xam ne moom la alquran ji ñuy pourtant jàng seen làmmiñ yi di digle te mooy xormatu damal muslim wa man qutila mus mu'minan faqad ja'alna li waliyyi sultaana fala yusrif fil qatl innahu kaana mansuura surtout yooyu di wax ci wàllu ñoŋal deretu jullit gaa yii nag ay nit lañ ñoo xam ne gis nga alxuraan doon ñuy jàng mu leen di wax lool xaale wuñ ko xoolal seeni jëf bu ñuy jëf dañuy jàng alxuraan waaye dépassé wul seen put yi gis yi dépassé wu ko waaw parce que li ñuy tari ak li ñuy jëf c'est diamétralement opposé seeni jëfu soreek la ñuy tari waaw Allahu akbar kon loolu mooy benn gis nga lañuy jàng yool ba du weesu du weesu seen put yi du dem fet amul duñ ci am dara kenn du leen nangul dara ci seen njàng moomu dara du yéeg waaw mu ne yamraquuna hein mu ne yamruquuna min ad-diin dañuy génn dañuy génn ci diine ji waaw ah? yamruquuna minhu minhu kama yamruqu sahmu min ar-ramiya allahu akbar gis nga ni ñuy gaawe génn ni ñu nekke doon di di mooy di di teengal parce que teengal gi yóbbu ci lii la waaw ah, ah? dañuy génn ci diine ji ah dañuy génn ci diine ji kam ni nga xamante ni comme ni nga xam ne noonu la xeej bi bu ko nit ki sànnee ni muy gaaw deme allahu akbar pour dal cible bi noonu lañuy gaaw a génn ci diine ji waaw loolu la mooy riwaaye imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah